masala fiqhiya mooy léegi mu am ab laaj boo xam ne mooy lan mooy est laal awra day toj njàpp walla laal awra est day toj njàpp walla mooy nit ku laaloon awraam njàpp ba pare moo xam moo ko tey jël loxoom dugal ci awraam laal ko wala tayu ko woon loxoom laal awraam est-ce que loolu daf njàppam toj na wala déet loolu mooy masala bi boo nee dafa toj mooy ne kooku bu dee ne dafa war a julli yi nga xam ne dafa war mu def ko war a bala moo def loolu mooy ne bu loolu jotee day nekk par force ci moom bu ko waree def day nekk par ci moom mu jàppi boo nee nag du dara comme li hadis bii wane mooy ne kooku yàqul jàppam mën naa jóg julli même bu dee ne laal na awra loolu mooy masala mi foog naa leer na loolu dañ naan boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute am ci ñeenti wax ñeenti wax yu wuute ci laal awra est-ce que day toj njàpp walla déet Ah, avis bu njëkk bi mooy ne laal awra tojul njàpp dara du toj njàpp ci lu ñu joyal mooy laal awra nit wala góor wala jigéen ci yem ku laal awraam kooku njàppam ndax lan ar rijaalu al nisaa'u shaqaa'iqur rijaali fil hukm yonent bi alayhi salaatu wa que ne góor ñi te nu mu tudd jigéen ñi ay sër lañu ak góor ñi ci wàllu àtte mooy ñoo bokk même àtte ba mu des yoo xam ne bu particularisé bu amul luy ñëw di particularisé àtte bi rek comme lu jëm ci wàllu mbërëk ak yooyu mooy ne ñoom ñoo bokk ay àtte moo tax laal bi moom góor ak jigéen a ci yam léegi avis bu njëkk bi mooy lan mooy ne loolu tojul njàpp ci lu ñu joyal ku laal awraam njàppam toju loolu tojul njàpp loolu mooy abi bu njëkk bi mooy madhabu imaam abu xanifata nu'man alayhi rahmatur am na nag riwaayé la tamit buñ jële ci imaamuna malik ibn anas muy ma imaam malik boroom ngir mi lii tamit wax gi am na riwaaya boo xamante ni jëli nañ ko ci moom Seydina Malik ibn Anas waaye loolu mooy li nga xam ne mooy mazhab bi am na tamit ci ay saxaaba yu ñu ko jële comme ñoom Seydina Talq ibn Ali yi imaam Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas ak ainsi de suite ay saxaaba radiyallahu taala anhum yoo xam ne jële nañ ci ñoom it ñu ne laal awra tojul jàpp loolu mooy avis bu njëkk bi deuxième avis bi mooy contraire u avis bii nii mooy ne laal awra day toj njàpp ci lu ñu joya moo xam yaa ko tayam tayoo ko mooy ne laal awra kese laal ko rek mooy sa njàpp toj mooy contraire mazhab bi ñu gis léegi bu mazhabu xanafiya yi rahmatullah alayhi kan moo wax lool kan lool mooy mazhabu kan lool mooy mazhabu ngir bi di ngiru imaam Maalik te mooy li fa almashhuru mooy li fa siiw mooy li ñuy ubbee mooy ngir mooy ku laal sa awra sa njàpp toj na loolu tamit mooy mazhabu imaam Shaafi'i ak imaam Ahmad ak imaam Ibn Hazm lool nag te jële nañ ko li ëpp ci ay saxaaba radiallahu taala anhum lu bari saxaaba yi radiallahu taala abi bu jëkk ba seydna ali ibn abi taalib tamit jële nañ ko ci moom këne laal awra tojul njàpp bii nag deuxième bi ne day toj njàpp mooy mazhabu euh, imaamuna malik imaam shafii imaam ahmad ak imaam Ibn Hazmin rahmatullahi ala al jamii loolu mooy deuxième avis bi troisième avis bi ba léegi ci masalaam ku laal sa awra sa njàpp toj naam tojut ñu ne euh, ñoom dañu def teqantal mooy at tafsil dangay gis ne ñaar yële mooy dañu opposé mooy extrême lañu bu ci nekk mooy bu ci nekk kii dane du toj ci lu ñu joyal kenn day toj ci lu ñu joyal léegi nag mu am koo xam ne daf troisième abi bi nekk ci diggante bi mooy day teqantal ne bu ñu ko bu dee ne da ko laal nit ki walla ndaw si dafa laal awraam jële ci bànneex wala mu ko di doon ut bànneex a taxoon mu yor loxoom dugal ko laal awraam bu boobaa njàppam day toj waaye nag bu dee ne bànneex taxul woon comme mu euh, sangu ba pare jàpp laata muy sol yére loxoom laal awraam ñu ne kooku noonu moom njàppam tojul wala mu doon dugal loxoom am lu mu doon jël mu laal ci poos bi ndeke poos ba dafa fëq laal awra ñu ne kooku Euh, noonu kooku loolu euh, euh, tojul njàppam kan moo wax loolu loolu tamit benn riwaay la buñ jële ci seydina imaamu Maalik ibn Anas di boroom ngir mi rahmatullahi alayhi loolu mooy ñetteel bi ñeenteel bi ñoom dañu ne ñoom dañu fexe lan fexe boole dalil yépp comme que dalil yi incha allah buñ ci ñëwee dina gën leer mais saa bi dañuy wax avis yi ñoom dañu ne nañu wax avis yi d'abord nañu wax avis yi continuer liñ de ñoom dañu ne muy ñeente avis bi ñeenteel euh, euh, euh, li nga xam ne mooy position bi ci masala bi mooy ne ku laal sa awra kooku dañoo sopp ci moom rek mu jàpp waaye nekkul loo xam ne farata la ci moom mu jàpp lool mooy lan mooy ne njàppam tojul ndax bu njàppam tojoon c'est sûr que par force lay doon bu waree loo xam ne da ko war a def ak njàpp loolu day nekk farata ci moom mais dañ koo sopp mooy njàppam tojul man na koo def mu def ko moo gën mais nag bu ko deful dara bu ko ci fekk kan moo wax lool loolu euh, mooy madhabu imaamu ahmad imaam ahmad ibn hanbal rahimahullah moom loolu riwaaye la boo xamante ne nii mooy waxuma ngir bi de imaam ahmad ci boppam ci boppam ndax loolu lool loolu defoon nañu précision yooyu que ne le imaam bi imaamu madhab bi comme imam Malik wax leen gis nañ fii imam Malik presque gis nañ ñetti wax ci moom yuy jële ci ñetti bokk ñaari riwaaye yu wute te pourtant ngir bi leneen la jël mooy ne gis nañ ci moom mu ànd ak ñi ci lu ñu gis léegi mu ne loolu dañ ko euh, mooy bi ne bu dee da ko laal ndax bànneex boobu day toj bu dee laalu ko ndax bànneex du toj mais temps ngir bi du loolu ngir bi mooy ne day toj de toute façon ku laal sa awra day toj kon kii ñett ñeenteel abi bi neewuñ la mooy mazhabu imaamu ahmad de mais loolu riwaaye la mooy loo xam ne dañ koo soloo ci moom nangoo ko ci moom loolu nag wuute nag li waa mazhab bi wax du tout le temps lu ñu soloo ci moom rek moom la mazhab bi wax mazhab bi mën naa ñëw gis contraire li imaam bi gis ndax leneen i dalil ak yoo xam ne waxoon nañ ko ak yeneen yoo xam ne ci euh, téere fiq yi la gën a yelloo euh, ñu gin ci yaatal waxoon nañu ko kon ñeenteeli avis bi mooy riwaaye la buñ jëlee ci Seydina Ahmad ibn Hanbal rahimahullah moom lan la wax mooy ne dañ koo sopp rek ku laal sa awra dañoo sopp lan nga jàppi mais boo ko deful dara newul loolu mooy avis yi léegi nag mu des ana lan mooy dalil yi ku nekk ndax lislaam lool la li alxuraan wax haatu burhanakum in kuntum saadiqin indi leen seeni preuve bu dee wax ngeen dëgg mooy ne noonu la te loolu dafa am solo te léeg-léeg nga dégg ma dégg ñeen ñi naan àddina bi moo laaj loolu léegi que léegi même lislaam sax loolu lamda moo koy wax mooy koo xamante ne ci am yii la bokk que ne pourtant mais nag seen wax ju am solo la ndax léeg-léeg ñi ñu mooy yenn ustaas yi dañuy ñëw wax leen ñu ne leen fan ngeen ko teg ana fan la ko alxuraan ab texte alxuraan wala na wax. bu xawee réticent ñu ne ko noo xam nga loolu jamono jee ko laaj ndax nit ñi dañoo bëgg li ñuy def nga wax leen fan la tegu loolu du jamono ji rek loolu moo mas a xew nit ñi dañuy foog ne mbir léegi la xew déedéet loolu moo mas a xew saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum yonent bi alayhi salaatu wasallam loolu la leen jàngal di dem ak dal yi du tout le temps mais lu ëpp mu jar mu mu mu jar ko surtout nag bu dee ne rawatina ñi ngay wax dañoo xaw a réticent ci mbir mi wala ñu nekk ñoo xam ne sàkkukatu xam-xam la ñooñu doo ñëw rek ne leen lii la dañ leen di wax lan moo tax fan la tegu ba bu ko defee ñoom buñ demee wax ko feneen ñooñu man leen la laaj seen wax ji fu mu tegu du ñu ñëw rek naan sëriñ diwa ko wax ndax sëriñ diwa ko wax ci l'islam loolu lu mooy ñu naan la lii dagan naan daganul nga naan sëriñ diw nee na na non loolu loolu du wax bi wax bi mooy ana ban texte coranique moo ne lii dagan na wala ban xadiis moo ne lii dagan na wala ban ijmaa wala ban te buñ na mu ko kon nag boo nee sëriñ diw rek yem foofu am na ñoo xam ne loolu doyu kon loolu du ay léegi la xew moo mas a xew moo masa xew te bu ko defee da ngay noppal nit ki kon léegi ñu ne kon léegi laaj bi mooy ku nekk say wax foo ko te boo récapituler wax yi mooy wax bu njëkk bi muy waxu xanafiye yi laal awra tojul njàpp ci lu ñu joyal deuxième bi di mazhabu imaamuna Malik imaam Shafi'i ak imaam Ahmad mooy laal awra day toj njàpp ak imaam Ibn Hazm ñetteel bi mooy ne bu dee da koo laal ndax bànneex bu boobaa day toj bu dee da ko laal te bànneex waralu ko bu boobaa du toj loolu jëli nañ ko ci imaamu Malik ibn Anas rahimahullah ñeenteel bi mooy ne dañu ko sopp ku laal sa awra ak non laale dañoo sopp euh, loolu nag mooy bu dee ay man yoog yooyu génnul wala ay euh, nu mu tudd mas yoog wasiwa loolu la de voilà que ne laal awra laal awraam dañoo sopp tout court mu jàpp waaye doo nekkul loo xam ne lu far farata la loolu riwaay la buñ jële ci imaam Ahmad ibn Hanbal léegi nga ne ma waayaa léegi ñëwal ci dalil yi ñu xool ñu ne la dalilu xanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom nee nañ seen dalil mooy ci Talq ibn Ali mii ñu nekk radiyallahu taala anhu wa ardaa moom imaam Talq comme niñ ko gisee ci xadiis bu wér la boo xamante ne nii Euh, imaam an-Nasaa'i comme li imaam Abu Daawud tamit soloo na ko euh, euh, naka noonu imaam at-Tirmidhi wax nañ la ko imaam an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhim naka noonu imaam al-Bayhaqi ak imaam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñëpp soloo nañu ko ne moom waa bi mu ñëwee kaw kaw bi radiyallahu anhu yi mu ñëwee laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne dafa laal awraam ci. biir julli lan moo ci nekk lan moo nekk ci laal awra lan mooy àtte bi mu ne ko loolu xanaa nekk lu dul ab cër la ci yow ñu ne voilà bu doon ne day toj njàpp yonent mi alayhi salaatu salaam danaan ko ah sa njàpp toj na kon nag laal kon awra laal sa awra sa pëy mu ngi mel ni rek kon membre la rek comme mu ngi mel ni nga laal sa sa sa benn loxo rek wala laal sa bakkan wala laal sa nopp wala loolu benn la ndax laal nopp li nga xamante ne nii lu waral njàpp na ko noonu lii yonent bi alayhi moo ne ko lii nekkul illaa mudghatun wala bad'atun minka aw dog la rek boo xam ne wala bad'atun minka boo xam ne ci yow la te laal benn membre laal membre bu bokk ci doomu aadama noonu yonent bi alayhi salaatu wasallam war nañu fii que ne kon laal awra kon du lan euh, du waral njàpp léegi kon loolu ci gàttal mooy li nga xamante ne nii mooy ndax dañuy tënk affaire yi vraiment dañuy bañ affaire gën a nekk kiiwu fiq euh, nu mu tudd euh, duruus fiqhiya moo tax dañ koy tënk lool mën nañu yem ci lool ci li nga xamante ni mooy seen tegtal ci wàllu xadiis boobu ak li ñu wax ci wàllu beneen bi mooy aqlan dafa am naql ñoom seen tegtal dafa am naql mooy loo xam ne dañ ko jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy xadiisu Talq ibn Ali radiyallahu anhu aqlan ñu ne xal ñu ne leen ñu ne euh, euh, ñu ne day toj njàpp ci liñ joyal muy waa jumhur ne xool leen nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na nekkul lu dul aw dog ci yow mooy benn partie ci sa yaram est-ce que ku laal sa nopp da ngay jàpp ñu ne jumhur naa non non non ñu ne voilà yonent bi alayhi salaatu salaam nag moo ne lii moom noppayam rek kon daanu ko loolu la wax rek ndax lu mooy ne benn dog la ci yow comme que nopp boo ko laalee du du du du du du du du du waral njàpp kon ne loolu du waral njàpp te tamit ñu ne pooj bi pooj pooj pooj bu laalee awra est-ce que day waral njàpp ñu ne leen déedéet ñu ne ñoo yem amul benn. différence entre loolu ci gàttal lool mooy kon euh, argument wu xanafi yi rahmatullah alayhim léegi ñu ne waa jumhur waaye léegi lan ngeen di euh, xanaa gisu ngeen euh, li li xanafi yi wax rahmatullah alayhim ñoom seen kii bi te xadis bu wér la même bu dee am naw ñuy wax ci xadis boobu xadis boobu li gën a dëgër mooy xadis bu wér la muy xadisu naa Talq ibn Ali bi ndax wax ju am ci doom ji di di doomam ji moom Talq ibn Ali di Qays ibn Talq waaye li gën a dëgër mooy ne euh, moom Talq ku eh, xadiis bi nii mooy doom ji Qays ibn Talq ku dëgër la mooy ne ku kii la xadiis bu wér léegi ñu ne waa yéen waa jumhur di maalikiyee Shafi'i yeeg Hanabila yeeg imaam Ibn Hazm ana rahmatullah aleykum ana lan mooy seeni dalil ñu ne ñun suñu dalil non mooy xadiisu Busra bint Safwaan bi radiyallahu taala anha wa ardaaha muy xadiis bu wér boo xam ne imaam Abu Daawud ak imaam An-Nasaa'i imaam Ibn Ibn Hibbaan daal dinañ koy solo ah Busra saxaabiya la woon saxaaba bu jigéen mu ne di doomi ku ñuy wax Safwaan radiyallahu anha mu ne këna yonent bi alayhi salaatu salaam dane man massa zakarahu falyatawadda képp ku laal sa sa awra jàppi voilà lii kay leer mooy yonent bi alayhi salaatu salaam moo nañu képp ku laal sa awra na nga jàpp te al amru yaqtadi amara ash fa amruhu yaqtadi al yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala borom bi subhaanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu joxee ndigal ne def leen loolu ci li gën a dëgër ci waxu usuli yuune yi mooy ne loolu day wane ne jëf ji digle bi farata la ba kera ñuy am loo xam ne day wane ne digle boobu kat doonul woon farata ndekete kon ñu ne benn ngoog ñu ne loolu rek ngeen am ñu ne noonoon xadiisu yaay ummu Habiba bi radiyallahu taala anha nekkoon soxna ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne man massa farjahu falyatawadda képp koo xamante ne laal na pëyam na jàppi xadiis boobu imaam Ibn Maaja ak Abu Ya'la ak imaam al-Bayhaqi daal dinañ koy solo te saxiix la li shawaahidi mooy bu wér la ndax yeneen xadiis yi ñëw wax lu mel nii comme xadiisu Euh, euh, Busra euh, bint Safwan bi ñu gis léegi ba pare ñu ne loolu en plus imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu soloon na xadiis bu mel nii ak Arwa bint Unays ak sayyidatu Aisha ak sayyidina Jaabir ak Zayd ibn Xaalid ak Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ku ci nekk soloo xadiis boo xamante ne contenu bi ci lii lay tourné mooy ne yonent bi salaam digle képp koo xam ne dafay laal awraam na jàppi kon loolu day wanne kon loolu képp ku laal laal awra day toj jàpp ah. léegi loolu mooy seeni dalil ci gàttal oh ñu ne leen mais euh, euh, euh, <coughs> yéen daal seen seen kii bii nii seen dalil bii nii même bu dee lu dëgër la dafa contradictoire ak li xanafiya yi de te xanafiya yi tamit ñoom seen seeni dalil wér na mais nan ngeen leen di tontoo bala ñoo jàll ci ne ñeneen ñi yéen nañu régler regle leen seen diggante ba pare ñu xool ñu ne non c'est que xadiisu xanafiya euh, yi xam am na wax xam nga sànk wax nañ la ne am na wax waaye nañu jàpp comme li euh, muhaddithun yu bari euh, am ñu ne mbir mi finalement lu dëgër na kën a dëgër na waaye suñu xadiisu busra bi radiyallahu moo gën a dëgër bële moo te comme affaire yi yépp dëgër kon nag dañuy def tarjiix mooy nootal benn lool benn façon la ci tontu yi boobu rek ñu ne buñ dañuy nootal nootal xadiisu Busra bi bint Safwan radiyallahu anha ci kaw xadiisu Talq ibn Ali bi radiyallahu anhu ñu ne leen waa ne ndax bii ëpp saxaaba yu solo ndax wax nañ la ne Seydina Abu Hurayra yaa Ummu Habiba Arwa bint Unais Sayyidatu Aïsha Seydina Jaabir Zayd ibn Xaalid Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu koo nekk solo li kon kay lii ñu bari lañu jàpp nag ci li ñu bari solo ba pare mu gën a dëgër sanadan ndax ñoom seen sanad yi am na ci yoo xam ne chartu saxiix bi lañ kon kay loolu kay moo gën dëgër li nga xamante ne mooy bële nga xam ne am na sax coow comme li imaam Ash-Shafi'i wax ndax imaam Ash-Shafi'i rahimahullah moom dane laaj na Euh, bi muy wax ci xadiis bi daneen laaj naa laajte naa ci Qays ibn Talq bi ibn Ali di Qays ibn Talq ibn Ali laajte naa ko kan mooy kan waaye amul kenn koo xamante ne nii ku ko euh, xam la mooy wéral na ko mooy moom daf ñi ma ko laaj laajte naa ko mais nit ñi xamuñu kon mu ne moom imaam Shafi'i rahimahullah léegi kon naka la ñuy jàppe ci loolu koo xam ne xamuñu ko nan la ñuy jàppe ci loolu te am yeneen xadis moo tax nga gis mazhabam lëli la mooy moo ànd ak deuxième avis bi mais am na ñeneen ñoo xam ne xam nañ ñëw nañ wane ne moom Qays ibn Ali xam nañu ko di doomi Talq ibn Ali Talq ibn Qays ibn Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu xam nañ ko hadiis bu kon ñu ne xadiis boobu dafa am wax kon kay bii moo gën a wér moom la ñuy jiital te non seulement imaam Shafi'i mais imaam Abu Zur'a rahimahullah moom bokk na ci ñi nga xam ne dañu ne xadiisu talq bii sawaay dafa am problème mais malgré lool ñu ne leen mais wér na quoi malgré lool nag wér na ndax mën na bañ a wér ci nit am ñeneen ñu gis ne ñoo xam ne découvrir nañ gis nañ luy wane ne kooku comme que ñàkk xam xam kan la woon rek la te am nañu ko xam mooy kon wér ma te nag ki xam mooy am xujja ci kaw ki nga xam ne xamul ñu ne leen kon baax na yéen kon seen tontu boobu ñu ne waaw mais mais mais taxaw leen ndax affaire bi ñii ñoo ëpp ñii saxaaba yi te Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mais moom ci ñuy yéex tuub la bokk moom après Xaybar Xaybar la tuub Xaybar nekk ci septième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare solo xadiis boo xam ne dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam buy wax comme lii que ne laal sa awra na nga jàpp te Tarq ibn Ali gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa agsi Medinatul Munawwara teewul bagaasam yi sax moom mu daal di agsi bi mu tegee noonu laata muy tabax jàkkaam ji ba mu koy tabax fa la ko fekk ba fekke na ci tabax loolu kay kon kay dañoo war lii ca première année ba la woon ca ndoortalu at mi lii nag sept ans après kon kay te nag saxaaba yi radiyallahu loolu dafa bokkoon ñoom ci ñu doon doxale ñoom dañ doon jël li mujj jàpp li mujj ci wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ñoom li mujj buñ gisoon àtte boo xam ne xewoon na bu yàgg ñu gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal leen xamal leen leneen loo xam ne dafa wuteeg lañu jàppoon lañ doon jëfe dañuy bàyyi loolu jëfe li nga xam ne moo mujj ñu ne mais lool kay dañ koo war a jàppe noonu xanafiye yi ne leen ah déedéet déedéet déedéet déedéet imaam Abu Hurayra rahmatullah alayhi moom euh, radiyallahu anhu moom nettali na xadiis bi lool tekkiwul ne da koo fekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam man na nekk ci marasilu saxaaba ak Abdullah ibn Amr ibn al-As ñooñu c'est sûr que bi ñuy tuub Abdullah ibn Amr ibn al-As c'est bien après euh, te Talq ibn Ali ci début euh, gàddaay gi la ñu ne déedéet loolu mënuñu koo nangu ñun Hanafi lan moo tax mënu ngeen koo nangu ne ah <laughs> mën na nekk mursalu saxaaba mooy saxaaba bi radiyallahu anhu déggewu ko ci yonent bi alayhi salaatu wasallam mu dégg ko ci beneen saxaaba boo xam ne moom fekke woon na ko par exemple Seydina Abu Hurayra affaire bi mën na koo dégge ci Seydina Abu Bakar bi ba pare moom mu ñëw rek nettali na yonent bi alayhi salaatu wasallam nee na loolu ñu xam naa mais mursalu saxaaba dañ koy nangu ñu ne mais loolu man na nekk moo tax la fait que ngeen naan moo mujj kii euh, que ne moo comme que ko mujj moom ci ñu mujjee tuub la bokk que moo mujjee tuub Seydina Talq ibn Ali que kon loolu lay wane ni ñu ne ah non ñun xanafiya yi duñu d'accord ci loolu ndax lan sup mooy ne lii c'est possible mu demee noonu que ni moom jëlewu ko directement ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, euh, am ñu ne non non xam nga lool lool benn façon tontu la woon beneen bi. ñu ne waaw comme que boobu wax ngeen ci yooyu léegi ñun dañuy jàll ci leneen mooy ne euh, euh, riwaaye bii nii nii dafa nasaxal bëri xam nga même raisonnement bi la rek moo dem mooy ne comme que moo mujj te Seydina Abu Hurayra boobu da xam nga gis nañ tontu Hanafiyya yi rahmatullah kon loolu day wane ne kon ñoom mooy ne euh, lële que riwaaya Talq ibn Ali bi loolu moo amoon temps njëkk ya waaye après loolu daa am lu ñëw abrogé ko jële ko fi euh, ñu ne leen waa loolu fan ngeen ko teg ñu ne waxuñu sax Abu Hurayra radiyallahu anhu Seydina Abu Hurayra waxuñu ko mais Busra bint Safwan la ñuy wax ndax Busra bint Safwan moom ci jamonoy al-Fath ci la lan ci la dugg ci ci la dugg ci ci la tuub muy jamono ji nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ubbi Makka muy ci huitième année bi ginnaaw gàddaay gi alors que Talq ibn Ali ci premier année bi la woon boobu mu ngi doon door ak si Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon nag day wane ne kon hadis bu mujj bii dafa nasaxal mooy dafa abrogé àtte bële daal di koy dindi léegi loolu doxatul àtte doxatul àtte bi dox mooy ku laalati sa awra mooy sa njàpp toj na xanafiya hmm. yi ne leen a ah, déedéet ba léegi seen lii nii ngeen wax ñun am nañ ci tontu te kat tontu li ci seen biir lañ koy jël ci ñe ci seen biir ñi ngeen àndal ndax la le fait que ngeen ne Busra bintu Safwan radiyallahu ta'ala anha moom dafa lan dafa tuub Euh, jamonoy fatxu Makka loolu ñun d'accord ñu ci ne ah oui pourquoi d'accord ngeen ci ci ci lu leer lii ngeen naan la ñu ne mais taxaw leen imam Ash-Shafi'i rahimahullah ci boppam imam Ash-Shafi'i rahimahullah moo ne gis nga Busra bintu Safwan dafa bokk moom dafa gàddaay jóge Makka ñëw Madina te bokk na ci ñi nga xam ne ci gàdd ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne al muhajiraat lañ dañoo jóge woon Makka gàddaay si ñëw Madina kon nan nga may waxati ne nan nga ma mën a waxee que ni fatxu Makka la dugg ci l'islam alors que gàddaay ne te yonent mi alayhi salaatu salaam fatxu Makka ba ñëwoon di jaayanteeg moom ngir ñëw gàddaay si dana leen woon laa hijrata ba'dal fath amul gàddaay après bi mu ñu ubbee Makka kon xam ngeen ne kooku tuub na bu yàgg non bokk la tuube jóge Makka gàddaay comme ni yonent mi alayhi salaatu gàddaay kon nag. bu leen ma ne moom moom mujj kii moo tax kon loolu am nañ ñu te tontu bi ñu ko jële ci kenn ku bokk ak yéen mazhab di al imaamu Shaafi imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi te tamit imaam Ibn Hibbaan loolu imaam Ibn Hibbaan rahimahullah dane moom ci muhaajiraat yi la bokk ci ñi gàddaayam jóge Makka dem Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon Hanafiya yi ne leen kon nag Euh, wax leen ñu leneen ndax seen lii nii ñun mënuñu ko dégg te mënuñu koo nangu <laughs> ah wajile kon loolu mooy seen deuxième wax bi ñu wax wàllu nasaxal ñoom ñu daal di koy euh, euh, dindi ah ndax am na beneen tontu ci wàllu nasaxal bi mais nañ yem ci bii ngir bañ koo guddal mooy tontu ji nga xam ne mooy ne manu ngeen ne nasaxal alors que kii dafa gàddaay woon te gisoon nañ ne leen ci ma lay saatu saam ña des Makka bariwul ah. saxaaba yi ñoo njëkk a dem ña fa des bariwul Bosra bokk na ci ñi gàddaay kon nag loolu bint Safwan radiyallahu anha kon nag loolu ñoon non ñun daal manuñoo jàpp lool ah ah yëf yi garaaw na de xam nga jumbuur am nañ beneen kii ah mooy xadiis boobu yonent bi alayhi salaatu salaam naan képp koo xam ne man afda ku jël loxoom wëyal ko utali ko ci pëyam bam laal ko kooku na jàppi eh, kooku mooy dalilu ñi nga xam ne dañ ne mooy ne léegi dañuy yem ci Euh, entroit waa jumhur ak xanafiya yi ci seen wax yi noonu après ñu continuer insha allah après dinañ ñëwaat kon euh, troisième avis bi ñu ne mooy ñi waxoon lan troisième avis bi ñoom ñoo ne woon bu dee da koo laal ngir ndax lan euh, nu mu ti bànneex kooku bosam toj na bu dee laalu ko nag da koo laal te bànneex waralu ko loolu du toj waxoon nañ la riwaaya la buñ jële ci seydina imaamu Maalik ibn Anas rahmatullahi aley ñoom nañ ne ñu ne leen waaye yéen yéen moom seen wax ji fu ngeen ko teg ñu ne ndax ñun fi ñu teg wax jii nii mooy lu ñu jële ci moom la mais rek am na ñu ko ñu ñu ànd ak moom mooy bu ñëwee moom lañ ko jëlee li tax ma mu am ba léegi mooy am na boroom xam-xam yoo xam ne ñoom avis bi yeen jàppal lañ lañ jàpp que ni mooy seen mazhab loolu lañ gëm moom la ñuy doxee ca tamit ku leen laaj euh, bu fekkee ne am nañ jot ngir wax la dalil yëpp dinañ la wax yëpp xaw avis yëpp mais bu dee ne amuñ jot wala ñu nekk ci jamono joo xam ne gis nañ ne wax la bi ci rek euh, bi bi bi bi bi ñu jàpp ne moo gën a dëgër rek lañ lay wax mooy bii lañ lay wax ne la ku laal awraam daal dafa am teqantal bu dee danga koo laal ngir bànneex mooy sa jàpp toj na ku ko laal nag tej bànneex taw loolu tojul ñu ne leen waa léegi fan ngeen teg loolu ñu ne gis nga xadiisu busra bi ñun dañu boole gis nga ñële ñu njëkk ñi muy xanafiye yeeg waa jumhur ku ci nekk moom ñoom boolewuñu ku ci nekk tarjeex nga def ndax waa waa Hanafi dañu jàpp na ñoom seen bos comme que lii leer na moom beneen bi moom ñoom benn mooy dañoo nootal bii ci hadiisu Busra beek ak yu Seydina Abu Hurayra yeeg Seydina Abdullah ibn Amr ak yooyu radiyallahu anhu waa jumhur def lu contraire nootal ñoom hadiisu ñoom Busra beek ñooñu radiyallahu anhu ci kaw hadiisu Talq ibn Ali bi ba wax sax am ba wax affaire nasaxal ñii nag ne ñun nag du ñu demee nii ni ñenn ñi demee nii ñi ci des nii xanafi yey nii waa jumhur mais ñun ni ñuy def mooy dañuy jéem a boole dalil ñu ne la ngeen koy defe ñu ne ndax xadiisu sayyidatu busra bi euh, radiyallahu taala anha li tax yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko képp ne képp ku laal sa awra na nga jàpp loolu ñun dañ koy yenn ne loolu dafay mooy bu dee ne da ko laal mooy dafa am loo xam ne sous-entendre lu ñuy sous-entendre ci wax comme que ñaari dalil yi wér nañ ñu ngi nii kon kay te nag lépp ci benn mishkaat la jóge rek benn niche la jóge te bu dee ne ci mujtahid bi kiy interprète ak kiy xool texte yi dafa wute ci moom waaye wutewul ci ash ndax ci benn source la benn leer la jóge kon ñu ne li tax sayyidatu Busra xadiisam bi li muy tekki mooy képp koo xam ne da koo laal man massa zakarahu falyatawadda ku laal awraam na na jàpp mooy koo xam ne da koo laal ak lan ak bànneex bànneex la ko laale kanta xadiisu Talq ibn Ali bi nag mooy koo xam ne da koo laal le fait mu ne ko loolu nekkul xam nga kii kaw kaw bi ni mu waxee da ngay xam ne tayu ko ni mu waxe tayu ko ndax dane ma tara fi rajulin massa zakarahu fi salaat mooy ne lan nga gis ci koo xam ne da mooy ndax taxaw ne di julli suñu boroom a nekk boroomam a nekk ci kanamam comme li yonent bi alayhi salaatu wa salaam kuy julli bul bul tifli sa kanam ndax suñu boroom moo nekk sa kanam moom bu ñu julli da xam na importance julli le fait que mu juum nag laal awraam looloo ko tiitloo ba moo tax mu daw jóge fa mu nekk ca kaw ga ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj kon ñu ne loolu day wane ne kii nii li tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko loolu nekk lu dul am dog ci yow wan ko ne kon jarul ngay jàpp mooy ne loolu day wane ne mooy bu dee da koo laal te plaisir taxul mu laal ko bànneex taxul mu laal ko comme rek bu laaloon yeneen partie euh, yaramam comme tànk bi walla nopp bi wala lex bi wala jël ñu ne leen waaye yéen baax na yéen dangeen a fexe dajale ñu ne waaw kon yéen gis nañ leen ñu ne yaa ñeenteel yéen lan mooy seen dalil ñeenteel bi mooy ñan mooy liñ jële riwaaye biñ jële ci imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi boroom ngiiru Hanaabila yi moom lan lañ wax lan la wax que ne koo sopp jàpp gi moom dañ koo sopp ci lu ñu doyal mooy ne nekkul benn yoon farata ku laal awraam que ne war a jàpp mais dañ koo sopp léegi ñoom ñu ne leen waaye lan mooy seen dalil ñu ne ñun ñi ñu weesu léegi mooy ñi mujjee wax ñetteel abi bi ñun lu mel noonu lañ def mooy ne defuñ comme xanafiya yi daal di nootal ñoom seen xadis ci kaw xadis waa jumhur waaye defuñ ni comme waa jumhur daal di nootal ñoom seen xadis seeni xadis ci kaw xadisu xanafiya yi mais dañuy jéem a boole ndax ñu ne waa lan moo tax ngeen def loolu ñu ne ndax nag boole dalil yi nag comme ni ko règle bi ñu ko ñépp xamee rek i'malul euh, euh, an-nassayni moom moo gën ngay neenal benn bi doxal ñaari texte yépp doxal yépp comme que wér na ci yonent mi alayhi salaatu salaam nga jëfe leen ñoom ñaar ñépp moo gën quand nga daldi nasaxal benn bi abrogé ko di doxe benn ñun loolu moo tax léegi ñu ne waa léegi nan ngeen koy defe ñu ne comme que xadiisu talq bi day wane ne lan que ni loolu moom du dara waralu ko ndax benn partie la rekk ci sa membre yi ci sa yaram beneen xadiis bi di ware ne kooku dafa war a jàppi dañ leen di boole ni leen di boolee nag mooy lan mooy ne xadiis qaida bi dane al amru lil yaqtadil wujub comme niñ ko waxee léegi ala sahih këne digle ci sharia day wane ne loolu lu war la illa ida sarafahu saarif an il wujubi ila al ba mooy ne wujub lay wane ba ba ba kera li nga xamante ne nii mooy leneen beneen texte mooy ne bu bu bu comme niñ ko waxee sànk bu diglee bu yàlla diglee wala yonent ma lay saar sànne def leen def leen boobu day wane ne farata la obligation la ci képp koo xam ne mbir mi yow lañ ko adressé muy jullit boo xam ne mukallaf nga nga def loolu bu dee possibilité def ko taxaw na ba mu des bu dee ne daa am nag beneen dalil beneen argument buy ñëw buy wane ne def leen gi mu waxoon tekkiwul woon ne obligation la waaye lu ñu sopp la ndax boobu day ñëw di alléger le wala di wax comme ku mu neex nga def wala ku mu neex nga bàyyi ñu ne nag fii noonu la mel mooy ne danee mbir mi du nekk lu dul parti la ci yow beneen bi mu nekkoon kon le mu ne képp ko laaj laal sa awra nanga jàpp ba pare beneen xadiis bi mu ne mbir mi nekkul ku dul lu dul la kii la loolu saarif la mooy mooy ne le fait obligation fële ku laal sa awra na nga jàpp loolu li ko teggi obligation bi mooy ne loolu nekkul ci xadiisu Talq ibn Ali bi radiyallahu anhu lu dul ne bidaatun ak cër la minka boo xam ne ci yow la jóge kon daal te nag boole dalil yi ci noonu lañuy boolee dalil yëpp gis nga ñaari yu mujj yi yu dëgër la euh, muy ñaari ab yu mujj yi avis yu dëgër la surtout bu mujj bii nii ndax nag luñ mën di wax mooy dajale dalil yi ci nii mooy dajale nga dalil yi alors que bële te wax nañ la wàllu nasaxal gi ñuy wax boobu dafa am problème boobu dafa am problème euh, moo tax insha allah loolu mooy ab yi loolu mooy seeni dalil ci gàttal wax naa la deux yu mujj yi dëgër na waa jumhur tamit appuyé nañ seeni wax xanafiya yi ñoom itam naki noonu wallahu taala alam léegi nag bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne kon fi la ñu yemoon kon loolu mooy lu ñu fàtte woon la ci tarjuma Talq ibn Ali muy lu am solo loo xam ne euh, bunt yu njëkk yi ci fiqh boo koy jàng lii ngay commencer sax ay lan mooy toj jàpp mubtilaatul wudu yi bokk na ci boo ñëwee ci par exemple ngiru imam Malik laal awra léegi mu des comme que ñëw nañ ba fii ay masala yoo xamante ne nii dañoo euh, a xaw ma nuñ koy waxee daa ñoo xaw a laal yi mooy ne euh, dañoo xaw a jege comme que nag ñu ngi fii nañu ko traité benn yoon mooy ne laal boobu nag góor ak jigéen a ci yem ah. li gën dëgër mooy ne góor ak jigéen a ci yem loolu lan moo koy dëgëral mooy xadiisu Amr ibn Shu'ayb bi bi mu jëlee ci an abi abiihi an jaddi radiyallahu taala anhum mooy xadiis bu wér boo xam ne imaam Ahmad ak imaam ah imaam al-Bayhaqi ñoo ko solo ah xadiis boobu lan lay wax. mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane man massa dakarahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda xam nga sànk wax nañ ko ci biir mais jar na préciser ndax dafa am mazhab yoo xam ne dañuy teqantal def teqantal entre góor gu laal awraam ak jigéen gu laal awraam waaye li gën a dëgër mooy ne jigéen gu laal awraam ak góor gu laal awraam ñoo ak liñ la wax ne la ñoom shaqa'iqur rijal fil hukm mooy ne ay sœur lañu ak góor ñi ci wàllu mooy ñoo yem képp ci wàllu àtte ba mu des lu ñëw particularisé que ne lii nag góor ñi rek ko ko war a def wala lii jigéen ñi rek ko ko war a def loolu benn dalil la te bu wér la imaam Ahmad imaam al-Bayhaqi ñoo ko solo. Euh, muy saxiix la nag mais li gayrihi saxiix li gayrihi mooy loo xam ne ay xasan ñaar yu xasan boo leen nga xam ne bool di wax même chose boo leen boolee ñu nekk saxiixun li gayrihi bu dee moom rek moom xadiis bi moom rek rek benn benn yoon bi rek boobu saxiix lay xasan lay doon mooy bu baax lay doon mais boo ko booleeg beneen bu xasan bi moom dañuy am poids saxiix moo tax ñu naan saxiixun li gayrihi waaye tamit jële nañ ci yaa Aysha radiyallahu ta'ala anha mu ne ida massat al mar'atu farjaha tawadda'at loolu sanadam bu wér la imaam ash-Shafi'i moo ko soloo ci musnad bi ak imaam al-Bayhaqi eh, ak imaam al-Hakim dane moom li wér mooy ne ci yaa Aysha la yem waaye loolu yi dafa bokk ci li nga xamante ne ni ci xam-xam la ko jële mooy da cee du loo xam ne euh, da koy wax noonu rek te xadiis bi ci kaw muy an euh, Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi loolu day wane ne mbir mi day appuyer bii ya Aisha radiyallahu anha ne bépp képp ida massatil mar'a xadis bu njëkk bi lu wax dane man massa képp ku laal sa awra na jàpp wa ayyuma imra'atin ak bépp jigéen boo xam ne massat laal na farjaha pëyam moom fali tatawadda na jàpp sayyidatu Aïsha xadisam bi mu ne moom yaay Aïsha ne ida massat bu laalee almaratu ndaw si jigéen gi farjaha pëyam tawadda at awraam tawadda at kooku day jàpp loolu euh, mooy li gën a dëgër te mooy mazhabu li ñu wax nii mooy mazhabu Shafi'i yi ak imaam Ahmad contrairement ak euh, euh, mazhabu suñu mazhab ak mazhabu xanafiya yi kenn jigéen bokkul mais yii day wane ne li gën dëgër mooy ne jigéen gu laal awraam it mooy ne day toj léegi loolu benn affaire la léegi nag mais ku laal képp ku laal awraa yi kii nag ak gone ku laal awraay gone moom ndax day kiiwam moom kiiwam toñ na comme jigéen goo xam ne wala góor goo xam ne dafa am xale boo xam ne manalagul mooy otu autonomagul managul a dem ci wanag wi moom kese bu demee fokk ñu koy raxas ak yooyu est-ce que kooku bu demee laal awraay gone gi day jàppam déet ndax kat ñu ngi ci masalaam laal awra bi yaboo mu leer ba la ñu fay génn te tamit loolu mimma amma bihil balwaa la mooy ne dafa bari lu muy xew ci nit ñi daanaka moom mu mu dund ku yori gone moom ci loolu nga dëkk waa est-ce que ku dem di raxas goneem laal awraam kooku njàppam toj na walla déet loolu dañ naan la loolu li gën a dëgër insha allah euh, du toj njàppam te loolu mooy waxu imaam Malik ak imaam az ak imaam al-Awzaa'i rahmatullah alayhim te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër am na nag ñeneen ñu wax buñ la nee moo gën a dëgër mooy tout le temps da ngay xam ne contraire bi am nañu ko wax ndax ñeneen ñi dañ ne mbir mi amul mafhum ndax liy mafhumul ghalib la mooy nit lu mooy nit lu ëpp li muy laal mooy awraay boppam moo tax mu ne man massa zakarahu falyatawa yatawadda waaye ku laal awraam na jàpp yóbbu delloo xaaji ci nit ki waaye loolu amul mafhum ndax loolu mu ëpp li ñuy xew mooy ku laal awraay keneen it toj na ne li gën a dëgër mooy ne lii nii ndax mimma amma bil balwa te tamit amul dalil boo xamante ne nii day wane ne ku laal kiiwu awra ku raxas ak bone laal awraam da jàpp euh, kon léegi mu des waa nit ku laal awraay keneen nag xam nga liy xale la mooy nit comme boroom kër gu laal awraay soxnaam wala soxna si laal awraay euh, boroom këram kooku est-ce que loolu awra loolu day toj njàppum déet loolu li gën a dëgër mooy njàppam toj te loolu mooy mazhabu imaamu ah, Maalik imaam yi këne loolu dafa war euh, mu jàppi loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër loolu nag dañ ko teqantal li tax imaam Maalik ànd ak gëne bu dee gone ndax gone wax naa la mim maa am na bihil balwa këne daa bari lu muy xew te yu mel noonu day am yoo xam ne dañ ko ci dañ la ciy alléger yenn xukm àtte yu bari moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wàllu muus mi ndax bu naanee ci ndox day koy sobeelam déet mu ne innama huwa hiya min at-tawaafiina aleykum wa tawaafaat këne moom dafa bokk ci ñi nga xam ne day wër ci yéen di ñëw ci yéen comme muuseeg yooyu loolu pour saa bu laalee ndox ñu ne mbir mi ndox mag sobewu na loolu day mujj metti bu ko defee suñu borom allégé loolu def ne léegi loolu nekkul loo xam ne day euh, yàq ndox yii itam mimma am na bihil balwa mooy di raxas ay xaleek yooyu di leen toppatoo loolu kon ku laal awraay keneen moom bu dee ci ñu majeur ni moo xam góor gu laal awraay góor wala jigéen gu laal awraay jigéen wala ainsi de contraire bi loolu mooy ne kooku jàppam toj na ci li gën dëgër wallahu taala alam Euh, léegi nag mu des waaye léegi bu dee dafa laal awraam fekk yéere la sol ci kaw dafa am xaayil loolu moom lan moo ci ne mooy ne këne bu dee ne comme ku sol yéere laal awraam ci kaw nii loolu dara newu ci ndax loolu kenn du ko tudde laal awra ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bi ñu la waxoon sànq bu Seydina Abu Hurayra bi ne ida afda mooy bu nit ki jëlee loxoom yoor ko ila zakarihi da cee ne laysa baynahuma shay'un falyatawadda bu dee ne amul benn luy dox seen diggante mooy amul benn barrière entre loxo waaj ak awra bi mu laal ak awraam bu boobaa na jàpp kon loolu mafhum bi mooy lan mooy ne bu dee ne am na lu nekk seen diggante comme yére wala loo xam ne day tax laalu ko directement amul contact direct entre loxo bi ak pëy bi loolu du ko toj te loolu mooy li gën a dëgër xadis boobu waxoon nañ ko sànq ne bokk na ci euh, li nga xam ne mooy tegtalu waa jumhur ñu ne mbir yi day toj njàpp ku laal awraam imaam al bayhaqi eh, eh, solo na ko imaam ad daaraqutni rahmatullahi alayhima léegi mu des beneen laaj mooy léegi est-ce que euh, euh, ginnaawu nit mooy anus est-ce que anus day yor attey pëy mooy fi nga xam ne fi la dem àll yi génn est-ce que ku ko laal moo ko laal awraama yem loolu euh, dafa am boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne loolu farj la rek dañ ne moom moo moo ci kanama yem dañ ko cee xiyaas que ne benn la ndax jamit dañ leen di woowee farj ñoom ñaar euh, kon pëy kon ñoo yem kon mooy ne ci kaw ku laal ci kaw ci kanam mooy su pëy ak si ginnaaw fii nga xam ne fa la dem àll yi génn loolu benn la loolu Euh, waxu mooy waxu imaam Maalik ak imaam as-Sawri rahmatullah alayhim loolu nag euh, amaana li imaam as-Shafi'i wax moo gën dëgër que loolu tojul njàpp que loolu bokkul ak ci kanam ndax ci kanam fenn dafa nekk bërëb boo xam ne euh, bànneex dafay fale la nit ki amee bànneex bi gën a kawe léeg-léeg ci li nga xam ne mooy d'habitude te euh, léegi boo nee mais léegi taxawal dañ leen a xiyaas ndax yépp far ji lañ ñu ne non ndax loolu bokkuñu boo ma nee mais bokku nañ ndax ci kanam ay sawak yooyu dañ fay génne te najaasa la mooy sobe la ci ginnaaw tamit sobe dafay jóge comme ngalawal ak demi àll ñu ne la non ndax laal laal li nga xam ne mooy laal laal sobe loolu tojul njàpp loolu moom ñépp d'accord que ne laal sobe tojul njàpp léegi bu dee ne laal liy génne foofu sax ci ginnaaw boo ko laaloon loolu fekk nga am jàpp loolu tojul sa jàpp da koy raxasi rek ah rawatina nag bu dee da laal fu muy génne rek kon loolu insha allah li gën a dëgër mooy waxu imaam Shafi'i que ne loolu euh, ci ginnaaw bokku ci bokkul ak li ci kanam ci kaw ñu ne laal awra day toj njàpp kon insha allah xam na euh, masala yooyu comme ça mooy ne jeexal nañu loolu nag dafa bokk ci nawaqidul wudu yi yi nga xam ne ñoom ñooy toj njàpp euh, ci bunt yooyu la ko Euh, fuqaha yi ak mu ak muhaddisuna yi ci lañ koy indi ci bu ñuy bind ci wàllu yooyu seen comme sunan yooyu ak saxiix yi